لنا حبل من الأرض للسماء أيوب عليه ki ñuy wax muus mooy baayam muus zaarax mooy baayam zaarax al ays mooy baayam al ays isxaq alayhi di doomu ibrahima alayhi mooy baayam bon ayub sët la ci ibrahima alayhi ayub alayhi mbokk yi yàlla mu ngi ko yónni ci xeet wu ñuy wax al adumi yuun di xeet wu dëkke woon ca Syrie ayub alayhi salaam yàlla dogal na ku amoon alal ibn asakir day wax ne dëkk ba mu doon dund ci jamonoom moom ayub alayhi salaam moo doon boroom dëkk ba maanaam lu fa doon alal ci loxoom la ne ko yàlla mayoon ko itam njaboot gu yaatu waaye bés ñëw yàlla teg ayub alayhi salaam nattuk feebar feebar yu wuute te metti lool yaram wi yépp defi picc ak i góom ba mu des ñaari cër yi muy tuddee yàlla muy làmmiñ wi ak xol bi la des ca yaram wi yépp ay picc la ak i góom yu mettee metti rax ca dolli loolu ànd ak tëw a wér mujaahid rahimahullah dafay wax ne feebaru picc ak i góom yu ànd ak yaram wu dëkkee xasan ayub alayhi salaam mooy ki ko njëkk a am ci nit boroom xam-xam yi wuute nañu ci diiru nattu googu ñenn ñi nee nañ ñetti at la ña ca des nee nañ ëpp na ko wallahu taala alam nattu feebar gi daloon ci kaw ayub alayhi salaam mbokk yi àggoon na ci yàgg ak metti foo xam ne alal mu amoon yépp dem na ba ñàkk yamu ca njaboot gi ko yàlla mayoon mu jëlaat lépp ba mu des soxnaam dëkk ba mu newoon nit ña ñépp woon ko ginnaaw loolu dem ba àgg ci xajootuñook moom ca biir dëkk ba ñu daldi koy génne yóbbu ko ca peggu dëkk ba ca fa nga xam ne fa lañu ñu doon tuur mbalitu dëkk ba allahu akbar kenn ci waa dëkk ba seqatul ak moom lenn kudul soxna mooy ki nga xam ni moo daan ñëw di ko seet di ko indil lu mu lekk di ko faj ak di ko taxaw waaye ayub alayhi mbokk yi nattu gi ko dal la muy metti metti deful lu dul gën koo dolli dëkkee sant borom bi subhaanahu wa taala subhaanallah mu am bés soxnaam di ko faj ne ko yow ayuba alayhi salaam ndax doo ñaan sa borom ngir mu teggil la nattu gi mu la teg bokk yi ana lan la ayuba alayhi salaam tontu soxnaam ayuba alayhi tontu ko ne ko dund naa juróom-ñaar fukki at yoo xam ne ci wér gi yaram laa ko dund ak ci jàmm lenn luy ñuroog feebar mësumaa dal na nga xam ne bu feebar bii ne ci man defoo nag man yeneen juróom-ñaar fukki at ma di ko muñ taxul ma mën a sant sama borom ci xéewal yi mu ma defal subhaanallah mbokk yi bi nattu feebar gi dalee ci kaw borom këram soxna sa ayub alayhi da doon liggéey di def lu mu am taxawoo ko boroom këram ñu dem ba nit ñi mu doon liggéeyal ragal moom soxna sa mu jël ci feebaru borom këram comme du ca moom wàll leen ko loola tax ñu taqalikoo ak moom tolluwaay boobu ayub alayhi ak soxnaam àgg ci ba amatuñu lu ñu lekk bi loolu amee moom soxna sa mu jël genn wàllu kawaram daal di koy jaay bi mu ko jaayee mu wut ca ñam mu sell te bari bi mu ko indilee ayub alayhi salaam ayub alayhi salaam laaj ko ana fan la jële woon ñam woowu noonu mu ne ko dafa liggéey ñu fay ko xaalis ca xaalis boobu ca la jël jënd ca ñam ñu dund ca loola nekk ca loolu ba la ñu amoon yépp ciw ñam jeex ñu toogaat amuñu lu ñu lekk soxna sa delluwaat jëlaat geneen genn wàllu kawaram nga ca desoon jaay ko bi loolu amee mu jëndaat ca lu ni toll ciw ñam waaye ba mu ko àndee ayub alayhi salaam ne ko du lekk ca ñam wa fileek waxu ko fan la ko jële ca la soxna sa daal di dindi muraay ga ayub alayhi gis na kawar ga daggee bi mu gisee na kawar ga daggee ayub alayhi salaam mbokk yi dafa tàllal ay loxoom borom subhanahu wa taala daal koy ñaan alquran di ñu nettali andil ñu kàddu ya nga xamante ni keroog moom la yëkkati wa ayuba id naada rabbahu ni massaniya durru wa anta arhamur rahimin ak ayuba fàttalikul ba mu woowee boroomam ne ko man dey métit dal na ma te yow yaay gën jaa yërëme yërëmaa koon subhaanallah mbokk yi ayub alayhi salaam natt googu mu nekkoon bu ca soxlawaan a sangu soxnaam sa daran jàpp ci loxoom yóbbu ko ca bërëb bu làqu mu sangu fa bu ñu noppee soxna sa delloo si wat mu am bés ayub alayhi salaam di xaar ngir soxna sa yóbbu ko mu sangu soxna sa yéex a ñëw lool mu toog ab diir gisu ko moom ayub alayhi salaam ayub alayhi salaam fi mu toog di xaar soxna sa ca la borom bi subhaanahu wa taala wax ak moom mbokk yi baada auzu billahi min alsheytan irrajim urkud bi rijlika hada mughtasalun baridun wa sharab yàlla ne ko dóoral sa tànk fi ci suuf am ndox a ngi nii mu sedd mu mën a sangu neexanaan subhaanallah mbokk yi bi ayub alayhi salaam dóoree tànkam ci suuf ndox ma génn yàlla daldi koy jox ndigal ne ko sangul ci ndox mi te naan ci bi mu jëfee ndigal loolu yàlla jaare fa teggil ko natt ga mu ko tegoon ayub alayhi salaam daal di taqalikoo fasaasa ak lépp luy feebar ak metit wu nekkoon ci yaramam muy lu nëbb mbaa mu feeñ ginnaaw xew-xew boobu mbokk yi ca la soxnas ayub alayhi di soog a agsi ba mu agsee xàmmewul ayub alayhi salaam ndax set ak taar bi nekkoon ci jëmm ji mu jàkkaar loola subhaanallah ayub alayhi mbokk yi bépp xewal bu mu amoon lu jiitu nattu feebar googu ko daloon yàlla ci mbaaxam ak ci yërmandeem delloowaat na ko ci moom delloowaat na ko wérgu yaramam delloowaat na ko taaram delloowaat ko alal ja delloowaat ko njaboot ga waaye li ci gën a yéeme mbokk yi mooy xéewal bu ci nekk yàlla ba mu koy delloo ayub alayhi salaam daf ko ful joxaat ko ca lu ni toll lu mu amoon benn mu am ko ñaar subhaanallah wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum maahum rahmatan minna wa dikra li albaab nu delloowaat ko njabootam joxaat ko lu ni toll muy yërmaande ju bawoo ci nun ak fàttali ñeel worom xel yi mbokk yi bi ayub alayhi nekkee ci digg feebar gi dafa am bés seytaane jël jëmmu fajkat feeñu soxnas ayub alayhi bi mu ko feeñoo waxtaan ak moom ci feebar bi gaar boroom këram daldi wëlbatiku defi pexe ba soxna sa nangoo jël garab bu mu ko doon jox ngir boroom këram daldi ko ko yóbbul bi soxna sa ayub alayhi salaam ñëwee indi garab gi ayub alayhi salaam laaj ko fan nga jëlee garab gi mu nettali ko fi mu jaar ba garab ga tabbi ci ay loxom ayub alayhi salaam mbokk ye yëg ne iblis moo feeñu soxnaam mu mere ca soxna sa mer mu tar ca la daa di waat ci yàlla ne bés bu ko yàlla mayee wér dana duma soxna sa téeméer ya ginnaaw bi nga xamee ni yàlla may na wér kii di ayub alayhi salaam teggil ko nattu ga ca la daal di koy fàttali la mu ayub alayhi salaam mbokk yi daal di xam ne lamu mu waatoon ne dina dóor soxnaam téeméeri yar faw mu def ko munu ko teggee ko waaye mu am ci xolam itam lu diis ndax bëgguta gaañ soxnaam sa ngir xam gu mu xam fi mu jaar ak soxna sa ak ni nga xamante ni noonu la ko muñalee ak noonu la ko taxawoo ci natt ga ko yàlla tegoon yàlla ci yërmandeem gu yaatu ak ci mbaaxam daal di jox ndigal ayub alayhi salaam ne ko jëlal téeméeri banti bale dajale leen ci aw say mu doon téeméer nga dóor ko saw soxna benn dóor mu doon benn dóor boo xamante ni téeméeri bant bale nga dajale ko ko loolu fayu téeméeri yar ya nga xamante ni moom nga waatoon ci yàlla ne da nga ko ko subhanallah loolu ba mu amee mbokk yi tax na ba ayub alayhi salaam la mu waatoon digganteem ak borom subhanahu wa taala teggiwu ko def na ko waaye itam def na ko ci anam goo xam ne gaañul soxnaam soxna sa jëlewu ca lenn luy mettit wala ngaañ-ngaañ loolu mbokk yi mooy li ñu alquran di nettali ne borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ayub ne ko wa xud bi yadika dirtan fadrib bihi wala taxnas inna wajadnaahu saabira nicma al abd innahu awwaab ngëbal sequb ñax te dóor ko ko maanaam soxnaam sa te bul gàddu bàkkaarub giiñ moom ayub alayhi salaam muñkat la di jaam bu baax kuy farlu di dellu ci boroomam lii mbokk yi mooy taxawaay gu mag gi nga xamante ni yërëmaa koonu yërëmaa koon ya ni ko ayub alayhi salaam waxee di borom bi subhaanahu wa taala moom la am ci digganteem ak jaamam ginnaaw bi nga xamante ni teg na koy nattu moom ayub alayhi mu nangu nattu yooya yàlla na yàlla may ñu jikkoy muñ ak nangul sunu boroom ni mu ko may woon ayub alayhi salaam allahuma amin di leen dig daje ci beneen jotaay inchaa allah yaa muqallibal quluubi thabbit quluubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain حبل من الأرض للسماء مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين